ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi woon gisoon nañ géntu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak li nga xam ne bi mu ko nettalee saxaaba yi radiyallahu anhum gisoon nañ consultation bi euh, gisoon nañu avis bi nga xam ne nag moom la mu mujjoon def ndax ñu ëppoon loolu lañ waxoon moo doon ñu daldi génn daldi fekki ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Qurayshin yi fi ñu nekk fële ci jabalu Aynayni muy ci biti medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ ne keroog biñ waxee lool dugg na biir këram ci riwaaye bi ñu gisoon ak yi yiñ gisoon benn bi ñu ne dafa dugg ànd ak seydina abu bakrin ak seydina umar ibnul xattaab ñu daldi koy kaala solal ko mbubb koŋam fekk nit ñu leen sàppee diggante néegu soxna yi ak minbaram bi moom aleyhi salaatu wassalaam Muaaz ak Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu ñëw wax nit ñi ne leen yéen de fexe ngeen puuse yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu def loo xam ne bëggu ko woon def muy mu génn te moom wahyu bi day wàcc ci moom du jóge ci asamaan kon nag delloo leen mbir yi ci moom lu mu leen digal rek ak lu ngeen gis ne loolu ba ñu ngeen topp ci loolu bi mu génnee ñu taxaw di ko xaar mu génnoom aleyhi salaatu wassalaam fekk mu sol yéeru koŋam mbubb koŋam yor armam bi nga xam ne ci la génn nag ñu ne ko yaa rasuulallah istakrahnaak istakrahnaaka walam yakun lana daalik fa in shi'ta faq'ud na ko kat ñun kat fexe nañu ba daanaka mel ni ku la forcer ba nga génn nii ci loo xam ne bëggoo ko woon def te loolu warul ñu def ko léegi nag fa in shi'ta bu la soobee bu la neexee faq'ud desal medina léegi retiré nañ li waxoon foofu la yemoon ñu ne ana lan la leen yonent bi salaatu wassalaam tontu ci riwaaye ñoom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne fa qaala rasuulullah sallallahu aleyhi wasallam mu ne yonent bi sallallahu aleyhi wasallam daldi leen tontu ne leen maa yanbaghi li nabiyyin idha labisa la'matahu an yad'aha hatta yuqaatila yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen tontu ne leen maa yanbaghi li rasuulin ne leen warul ci ab yonent aleyhi salaatu wassalaam a ah, ida labisa lamatahu bu solee li nga xam ne mooy mbubbu koŋam mbubbu xeexam warul ci moom an yadaaha mu koy summi di ko teg xatta yuqaatila lu dul mu xeexak ay noonam yi tax mu daldi sol mbubbu koŋam loolu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daldi wax ba pare kanta imaam muusa euh, ñoom imaam alwaaqidi ak s ak taalibeem bi di imaam ibn saadin ñoom ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu génnee ñu wax ko loolu ne ko léegi bu la soobee nga toog ndax ndax poussé nañ la nga def loo bëgguloon a def mu ne leen moom aleyhi salaatu wassalaam qad da'awtukum ila hadha alxadis fa abaytum wala yanbaghi li nabiyyin idha labisa la'matahu an yad'aha hatta yahkuma allahu baynahu wa bayna a'da'i unzuru ma amurukum bihi fattabi'uhu umdu ala ala ismillah falakum an-nasru ma sabartum ci riwaaye boobu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daleen ne biñ ne ko kat a jaratul ñuy dem jaratul ngay génn léegi daal ñun retiré nañ li ñu waxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen déedéet qad da'awtukum man woonaa leen ila hadha al yi ci waxtaan wi ma leen woowoon ne leen nañ leen des fii fa abaytum ngeen bañ moo ñépp ci yéen ngeen bañ yéen ñi naan ma tey desaatal ginnaaw bi ngeen ma waxee ba ma dugg solu yéen a ma wax ba loolu ba pare wala yanbaghi ta warul li nabiyin ci benn yonent ida labisa lamatahu bu solee mbubbu xareem an yadaaha mu teg ko xatta yaxkuma allahu baynahu wa bayna aadaayi fekk buur yàlla daldiwul àtt diggante moom ak diggante ñi nga xam ne ñooy ay noonam kon nag loolu ngeen wax mooy ne liy am am na ba pare mooy ne loolu la buur yàlla def loolu yonent bu ne loolu bu ko xasee def manuwula summiwaat yéere armam lu dul mu daldi xare ji mu tegal leen ci ne leen a unzuru ma amurukum bihi fattabi'u yéen daal li ma leen di sant mooy xool leen léegi comme que wax ngeen ba ñu war a génn nag xool leen li ma leen di digal fattabi'uhu na ngeen ko topp xare bi ñu jëm daal lu ma leen ne def leen lu ma leen ci digal rek nangeen ko def loolu daal mooy li nga xam ne moo ci des waaye kantaa summi war sama mbubb koŋ toogaat loolu manu la ne ndax loolu man yonent laata yonent yépp a yem ci àtte boobu mu ne leen nag umdu ala ismillah wëy leen jëm Uhud ila ci kaw turu yàlla ci turu yàlla falakumun nasru yëg leen ne nag am ngeen di ngeen am ngañaay ci kaw waa Quraysh ñii maa sabartum fekk fekk yéen a ngi fekk yéen a ngi muñ yéen ay am ndam ci kaw seen noon yi di kuffaaru Quraysh nii tey mooy na kon ndam li dañ koo conditionné lan mooy muñ muñ ak topp li nga xam ne mooy ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk yéen a ngi def lool rek ah xam leen ni nag ko falakumun nas kon de loolu bu ngeen ko defee yéen ay gañe kon nag loolu mooy garantie ngañaay gi yenent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la leen wax muy baat yim leen tontu bi nga xam ne ci la génn këram ñu naan ko solaatal eh, a ah, ñun kat retiré nañ lañu waxoon kon nag xoolal lu la neex nga daldi def léegi bi ñu waxee bi leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxee loolu mu ne fa wajada wa wajada Maalik ibn Amr an-Najjaari qad maata wa wada'uhu 'inda mawdi'i al-janaa'izi janaa'izi fa salla 'alayhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ñu waajalee bay waaj a dem ci lañu fekk benn saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon euh, Maalik ibn Amr an-Najjaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa nekk ahadu bani najjaar kenn ci waa banu najjaar an najjaar yi maata moom ci bés boobu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon génn ngir dem Uhud ci bésu àjjuma jooju ci la génn àddina moom Maalik ibn Amr an najjaari mu ne fa salla alayhi rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy julli Euh, moom nag amuñu tarjamaam moom Maalik ibn Amr an-Najjaari moom tarjamaam lool rek lañ ci am moo tax même imaam al-Hafiz ibn bi nga xam ne ci la indi di wax ci ay mbiram ci al-Fath ci al-Isaaba fi tamyiz saxaaba dafa indi rek turam ne Maalik ibn amr ibn atik ibn amr ibn mabdhul al ansaari an-najjaari mu ne dakara ibn isxaaq annahu maata fi al-yawm alladhi xaraja fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila uhud fa salla alayhi rasulullah wa dhalika yawm al-jumu'a mooy loolu rek leen di ci moom ñu nit loolu rek lañu gis ci moom moom imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi mu ne mooy maalik di doomi amr amr di doomi atiik atiik di mu bokkoon ci ko waa lansaar ak waa bani najjaar an najjaar yi mu ne imaam ibn isxaaq tudd na waaye ñoom imaam alwaaqidi tudd nañ këne moom dafa génn àddina bés bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem Uhud ñu daldi koy indi ci fi nga xam ne fa lañuy jullee néew yi yonent bi alayhi salaatu salaam jullee ko te bés boobu bésu aljuma la woon ci la génn àddina moom mii di Maalik ibn Amr ibn Atiik an-Najjaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi muy continuer di nettali après loolu lan moo xew mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi alfin min asxaabi nee na nag ginnaaw loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di génn euh, uti fa nga xam ne mooy Uhud fii alfin min ashaabi ci mil personnes parmi ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñoom mille lañu mooy bi ñuy génn mille mille mille mille soldats lañu ah moom ñaata lañu woon gisoon nañ ne Quraysh ëppoon nañ loolu ndax Quraysh keroog bi ñuy génn trois mille la woon ñoom ñi ñu génn nekk mille ah loolu imaam ibn Isxaaq ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon keroog bi muy génn ah, ñoom mille la woon mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi alfin min ashaabi kon imaam ibn hisham rahmatullah alayhi ne keroog bi muy génn wastaamala ibn umm maktum ala salaati binnaas nee na mu daldi bàyyi mu assurer julli di jullee di jiite nit ñi abdallah ibn ummi maktuum al ama radiallahu taala anhu wa arda muy jullee nit ñi bàyyi moom la bàyyi keroog bu mu jógee medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom la bàyyi ngir mu jiite nit ñi foofu ginnaawam moom di eh, abdallah ibn ummi maktuum imaam ibn Isxaaq ne kon yonent mi alayhi salaatu salaam génn ak mille personnes di dem Uhud mu ne xatta ida kaanu bi shawti bayna al madinati wa Uhud nee na ba ni nga xam ne ci lañuy àgg bi shawti benn bërëb la bu tudd ash-shawt nekk entre Médina ah, ak ñi nga xamante ne nii benn bërëb la bu nekk diggante Medina ak Uhud bi mu àggee bërëb boobu nag mu ne in xadala anhu Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul di naafiq bi daldi bàyyi bañ agsi foofu mu daldi ne man sax maa ngi dëpp ko waa mu ne moom mu ngi dëpp ah léegi bi mu waxee loolu Abdullah ibn Ubay waa léegi moom lan la teg ci kaw ba ne moom day dëpp mu ne ata'ahum wa asaani ma nadri ala ma nuqtalu haahu anfusa naqtalu anfusana haahuna ayyuha nnaas faraja'a biman tabi'ahu min qawmihi min ahli nnifaaqi war rayb mu ne abdallah ibn ubay ibn salul biñ àggee bërëb boobu di ashawt ci la rocceekoo ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne gaa yi man sax maa ngi ñibbi ko waa ñaata la ñubbee mu ne bi sulusi naas mooy ne armée bi boo ko xaajoo ñetti xaaj un tiers bi la ñibbee ànd ak moom yóbbu gaa yi ñu dem seen yoon léegi fan la teg moom demam googu mu ne ataahum wa asaani mu ne man maa ngi ñibbi ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ataahum dalee na topp wa asaani ba pare mu mooy ma man abdullah ibn ubay ibn salul lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di topp xale yi ma joxe sama yi man kilifa gi ma doon mu mu bàyyi sama avis di topp xale yi daldi mooy man sama ndigal sama sama kii sama sama yi maa nadri man de xaw ma alaa man naqtulu anfusana ha huna man damaa xamul sax lan lan lañuy rey suñu bopp ñëw fii di dugal suñu bopp cig dee di cause suñu moor fii nii ayyuhan naas yéen yéen waa Lamsaar surtout yéen laay waxal faraja am wone ginnaaw dellu bi man ittaba'ahu min qawmihi min ahli nifaaqi war rey ànd ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci waa ñoñam mooy naafiq yi bokk ci ahlu annifaaqi ñi nga xamante ne nii ah, ñooy waa ah, gaayi naafiq yi war rey bi ak ñi nga xam ne sikki sàkka moo nekk ci seen xol yi ñu daldi dëpp ànd ak ki nga xam ne ah, mooy abdallah ibn ubay ibn salul al munaafiqul xabiis aleyhi laanatullah kon mu ne man loolu la wax léegi yu bi mu bi mu waxee loolu di dem yóbbaale un tiers Haram daldi leen topp te bokkoon ci waa Banu Salima di bàyyu kan mu ne waalidu jaabir ibn abdillah di waajuru góoru seydinaa jaabir ibn abdillah di saxaaba bu siiw boobu pàppaam di abdullah ibn jubayr euh, abdullah ibn amr ibn haram te defoon nañu tarjama bokk ci njëkk a dugg ci lislaam moom seydinaa abdullah ibn amr ibn haram bokkoon ci waa banu salima mu daldi topp ñoom abdullah ibn ubay ibn salul fa qaala mu ne leen yaa qawm ak ñi mu àndal un tiers à ah, un arme bi ñëw ba ñu ba nga ba ñu jege Quraysh moom naafiq bu bon bi ne ataahum wa asaani am na ci benn riwaaya mu ne lan moo tax mu jël euh, euh, euh, kiiwu abi xilmaan yi gone yi nga xamante ne nii daldi bàyyi man abi bi nga xam ne man ibn Salul moom laa joxe léegi mu dem ànd un tiers ne fii daal xeex c'est que fii nii xeex dafi doo naru dafay naru la am quoi waa ji topp rek abda bàyyi seydna jaabir di abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu topp leen ne leen yaa qawmi ee eh yéen samay ñoñ ndax ay mbokkam lañ woon ñoom ñépp ci waa ansaar lañ bokk waa ahlul madina mu ne leen yéen udhakkirukum allah an laa taxdaluu qawmakum wa nabiyakum indama xadara mu ne leen ee eh, samay ñoñ dabi leen ee eh, yéen abdallah ibn salul ak ñi nga àndal udhakkirukumullah maa ngi leen di fàttalikuloo seen boroom maa ngi leen di fàttalikuloo seen boroom waay waay an laa taxzul an laa taxzulu qawmakum di leen fàttalikoo seen boroom fàttalikuloo seen boroom waay waay bu leen gàcceel seen ñoñ yi wa nabiyakum bu leen gàcceel seen seen yonent alayhi salaatu wassalaam indama xadara min aduwikum min aduwihim bi nga xam ne teew nañ ci seen noon en face seen noon di kuffaaru quraychin yi ñoom ñu nekk 3000 ñun ñu nekk 1000 waxuñ dara nga bëgg cee yóbbu trois nga yóbbu ko ci armée bi waay waay waay waay waay maa ngi leen di fàttali yàlla ngeen baña ngeen baña gàcceel seen ñoñ ak seenu yonent bi nga xam ne lii xew na ci seeni noon xaalu ñoom abdullah ibn ubay ibn salul ne tontu ko ne koy hey yow abdullah ibn amr yow lañ lay wax law na'lamu annakum tuqaatiluun lama aslamnaakum walakinna la nara annahu yakunu qital ñu ne naa fi xabar déggal mu ne non c'est que yow li da ngaa comprendrewul yow Abdallah ibn euh, euh, Amr ibn euh, ki Abdallah ibn Amr ibn Haram yow boo gisee ñu dem nii ñun dañoo xam ne c'est que ñun ñoo dañoo xam ne fii nii xeex du fi am quoi law na'lamu annakum tuqaatiluun bu ñu xamoon ne tey jii nii xeex dina am xeex dina am fii ngeen jëm nii ñii ngeen jàkkaarloo waa Quraysh ñee soreetu bu ñu xamoon ne ñoom xeex dina am seen digganteeg ñoom duñ leen bàyyi nii dem waaye wala kiin naa waaye ñun laa nara am na naraa annahu yakunu daal non xeex dañoo gis ne xeex du nar fi am quoi kon nag di perte temps ñun loolu la ñuy bañ quoi ndax suñu temps dafa précieux quoi mooy waxi caaxaankat yooyu rek. buñ ñëwee bëgguñoo def yenn yi naan la ay damaa yàkkam ceeg daa am lu may def te yàlla xam na ne defiwul dara defiwul dara mu ne ñoom non ñun xam nañ ne c'est que bu ñu xamoon ne di ngeen xeex tey du ñu dëpp bàyyi leen fi waaye nag walakinna la nara annahu yakunu qital waaye gisuñ ne xeex dina am fa lamma stansaw alayhi wa abaw illa al insiraaf bi nga xam ne nag ci la wax wax abdullah ibn amr ibn haram di bàyyi naa jaabir wax leen ba sonn gaa yi tontu ko lii rek ne ko waaye xeex dafa dul am moo tax baal rek ñu dem ñun dañuy dem quoi bu doon sax xeex dina am dinañ taxaw xeex quoi li ñu defee noonu nag wa abaw ñu bañ ne lu dul ne dinañ ñibbi medina qaala seydna abdullah ibn amr ibn haram ne leen radiyallahu anhu ab'adakum allah fa sa yughni allahu ankum nabiyahu sallallahu alayhi wa bi nga xam ne nag kon mbir yi demee na noonu mu wax wax gaa yi ne ñoom fii xeex du fi am fexe daal taafantaloo lool ba daw ndax ay tàppet lañ ndax naa du bàyyi bakkanam ci noonu ñëw ba jàkkaarloo kuffaaru Quraysh ni soreetuñ même bu dee gisantewuñ mais xam nañ ne moo tax seen pënd leen doon def yépp biir Medina loolu lépp wax la woon rek nag naafiq kenn du ko gën a rëy la yow danga naan kii moom lii muy wax ay wooy bu jëf jotee waaye bu jëf jotee nga nga nga rus bu waxee gaa yi ni est bu jëfee ñépp ni ci mbay moom ñoom noonu lañ mel xoola Abdullah ibn Ubay ibn Salul liñ nee woon fee naan yonent bi alayhi salaatu salaam bu kenn génn bu ñu génn mais nañ toog fii xaar mais bu doon ne moom lii nii ñu wax nii dëggu na ci ñoom que ne buñ xamoon ne xeer duñ am duñ génn mais ba pare mu ne ata'ahum déggal wax yu bon ji wax mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa topp xale yi mooy majorité bi ne woon nañ génn wa asaani waxul sax. ñeneen ñeeg ñoom mais moom moom moom moom ndax naa féq noonu la mooy moom il se met toujours en valeur mooy mooy son moi moo koy rey saa ne mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam damaa mooy topp xale yi te sax loolu la wax ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy dem bi ko kii da ñii Abdullah ibn Amr dabe mu ne leen c'est que xamuñ xam dañoo xam ne fii xeex naru fi am quoi te nag duñ fi nekk di rey di taxaw fii wër dox ba fii ñëwaat saa xeex moo tax dañuy ñibbi bi ma nee mu ne leen abadakumullah gis nga naafiq yi nii lañu mel de ndax bu mbir mi dëgg woon ci moom bés boobu dina wax yonent bi aleyhi salaatu salaam mais comme que man daal d'accord lu li ma wax ca biir Medina la waroon a doxal lii bu doon boobu sax ñu ne waaw mu ne noo man moom duma génn ndax man lii laa gis te loolu mooy li nga xam ne mooy sama expérience loolu laa mas a def bu ko defoon biir Médina looloo taxoon ma wax ne moom la fait mu amoon même avec yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu mooy ci intérêt la woon yoo xam ne jublu ci woon bu ñëwee ñu xeex de mu ngi doon xaar bu gaa yi demoon ba Quraysh du ñëw dina fexe génnaat li koy wane mooy lii mu jëf ndax bu mano manoon na ne non man biir Médina ba ñuy génn yonent bi alayhi salaatu wasallam naan léegi nañ leen génn mu ne man du ma dem. foofu la doon dina pertinent mais ngeen waaw nañ leen ñu ne nañ leen dem ñépp ne nañ dem ñu dem bat mu xam ne nag caaxaan faaxe dëgg des ah mu rocceeku bu doon moom rek sax ñu ne waaw mais mu rocceeku waale ak trois tiers armée bi alayhi la'natullah bi ñu bañee nag ba ne dañuy dem Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu ne leen ab'adakum allah a'daa allah fa sa yughni allahu ankum nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam na leen buur yàlla soril wëy leen dem leen soxlawuñ leen a'daa allahi noonu yàlla yi ngeen doon fa sa yughni allahu ankum nabiyya yëg leen ne buur yàlla dina doyloo yonentaam alayhi salaatu salaam ci yéen dina def lu tel sorte que mooy gouffre bi ngeen bi ngeen causé ci armée bi loolu buur yàlla dina def yonent bi aleyhi salaatu dina ko fattal du amat mooy amul ci yéen benn benn aaju ci yéen du am ci yéen benn aaju euh, loolu la imaam al riwaaya imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi aleyhi daldi wax imaam al uh, uh, uh, alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya raxmatullah alayhi bi mu ëndee lii mu ne qultu wax naa man alxaafiz ibn xajar ibn ibn ibn kathir raxmatullah alayhi wa haa'ulaa'i alqawm hum almuraaduuna bi qawlihi ta'aala wa liya'lama alladhiina naafaquu wa qiila lahum ta'aalaw qaatiluu fi sabiilillaahi aw idfa'uu qaaluu law na'lamu qitaalan lattaba'naakum hum lil kufri yawma'idin aqrabu minhum lil iimaan yaquuluuna bi afwaahihim maa laysa fi quluubihim wallaahu a'lamu bimaa yaktumuun suuratu aali imraan aaya 177. imaam alxaafiz ibn kasiir raxmatullaahi alayhi mu ne gis nga ci ñii nii. muy Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak naafiq yi ànd ak moom kero ba daldi wàññi ci arme bi trois cents personnes dem mu ñoom ñu naan leen kaay leen xeex ñu naan xamuñu fii dañoo sayka xeex naru fee am quoi mu ne ci ñoom ñooñu ci la aaya bi nekk ci Ali Imran suñu borom di wax naan waliya'lama alladhina naafaqu ngir ñi nga xam ne ñoo naafiq mooy ñi nga xam ne ay naafiq la ñu xam wa qiila ñu ne leen taalaw ñëw leen qaatilu fi sabilillah ñëw leen xare ci yoonu yàlla awit fa'u wala minimum mais défendre leen seen dëkk moom ndax Quraysh ci seen dëkk lañ jëm après xaalu ñu naan law na'lamu qitaalan lattaba'naakum c'est que ñun bu ñu xamoon ne xeex dina am dina ngeen topp quoi ba fa ngeen jëm quoi waaye dañoo xam ne xeex du fi am quoi suñu boroom ne hum gis nga ñooñu noonu lil kufri weddi yàlla yawma idin keroog aqrabu minhum moo leen gën a jege ak kéeféra leen gën a jege lil imaan lañ gën a jege ngëm yàlla ngëmuñu dara yaquluuna ñu ngay wax bi afwaahihim ci seen làmmeñ yi maa laysa fi qulubihim loo xam ne nekkul ci seen xol yi wallaahu te yàlla aalamu mooy ke xam bi maa yaktumuuna li ñuy nëbb ci seen xol yi te mu wuteeg li ñuy wax ci seen làmmeñ yi buur yàlla nee na maa ko xam ndax wax yi ñu naan bu ñu xamoon ne xeex dina am duñ leen fi bàyyi yàlla nee na lool ñuy wax ci seen làmmeñ yi kadib la mooy dafa wuteeg li nekk seen biir xol yi yaquluuna ñuy wax bi afwaahihim ci seen làmmeñ yi maa laysa bi qulubihim loo xam ne nawul ci seen xol yi moo tax même keroog bi mu naan yonent bi alayhi salaatu nañu des fii bu ñu ñëwee ñu ñu embuscade leen yaquluuna bi afwaahihim maa laysa fii quluubihim dañ doon wax ci seen làmmiñ yi loo xam ne newul woon ci seen xol yi mooy ne ñoom ay waxkatu lu amul lañu ay waxkat lu nekk ca gannaaw dëgg lañu woon muy abdullah ibn ubay ibn salul al munaafiqul xabiis ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom keroog daal di rocceeku ci armée bi ba set daal na yonent bi alayhi salaatu wasalaam danga maa mooy moom daa topp ñii daal may mooy man kilifa gi ma doon man abdallah ibnu ubay ibn salul ah, moo tax imaam alxaafiz ibn kathir ne loolu li muy tekki aay bi mooy ne ñoom annahum kaadibuuna fi qawlihim law na'lamu qitaalan la taba'naakum lool li muy tekki mooy ne ay kàcckat lañ ci seen wax jiñ naan bu xamoon ne xare dina am dina leen topp wa dalika li anna wuquu alqitaali amruhu zaahirun bayyinun waadihun laa xafaa bihi wala shakka fiihi wa hum alladina anzala allahu fihim fama lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabu mu ne keroog wax ji liy wane ne li ñu wax du dëgg këne bu ñu xamoon ne xeex du am ñu to dinañ leen toog xeex dina am dinañ leen toog mu ne ndax loolu wuquu al qitaali amruhu zaahirun bayyinun waadihun laa xafaa bihi wala shakka fii ndax amul xeex moom dafa leer mbiram dafa leer feeñ amul dara lu ci nëbb amul sikki sàkka Quraysh ngi fiyeli trois mille personnes amaal indi coalition moom amaale ab xaxaa biis yi indiwaale waa waa waa waa waa banu Kinaana indiwaale waa Tihaama ñëw fii nga ne ñoom xeex indiwu fi yow nga génn ma fii mu ne loolu ndax feeñu dafa mooy xewu xeex dafa feeñ te dafa leer te amul dara lu ci nëbbu amul benn sikki sàkk bu ne xeex moo fi dara ñoom kay dañ doon taafantaloo loolu ngir daw mu ne wa humul te ñoom naafiq keroog daal di jóge rocceeku ci arme bi mu ne alladina anzala allahu fihim ci ñoom la suñu boroom wàcce aaya yi fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum arkasahum bima kasabu aayatu nisa aaya mu ne te ci ñoom ñii la aaya yi wàcc fama naan jullit ñi waaye lan moo tax sax fil munaafiqiina fi atay ni ngeen di am ñaari position di wute ci naafiqi wallaahu arkasahum te buur yàlla moo leen toroxal bima kasabu ci li nga xam ne moom lañ jëf ci seeni loxo moom imaam alxaafiz ibn kathir muy nettali loolu di wax lool mu ne wa dhalika anna ta'ifatun qaalat nuqaatiluhum wa qaala aaxaruuna laa nuqaatiluhum mu ne kama sabata wa bayyana wa buyyina fi saxiix mu ne liy wane loolu mooy que ne aaya bii ñoom lay wax mooy ne jullit ñi ñoom non naa fekk bon c'est que euh, problème bi ñu indi mooy dañoo sapee unité jullit ñi ci jamono joo xam ne ci lañ gën a soxla so ci lañ gën a soxla bennoo muy jamonoy crise ñu daal di créer ci kaw crise yow ku faaru Quraysh ni ngi ci buntu dëkk bi yor trois mille personnes jël ci seen revanche ngir massacrer ñu ñu ñëw bari leen jege nga yóbbu trois cent ci mbir mooy naafiq noonu la jamono yi yi yi yi yi nit ñi gën soxlaa sécurité ak bennoo ñoom nag ci lañuy jaar di indi lu diviser nit ñi lu leen wutale moo tax ngay gis da nga koy gis ba léegi nga gis dëkku jullit yoo xam ne ay am ay noon yu leen war yu leen war a song nga gis ay naaféq ci biir di woon ay ay ay ay humaniste ay droit de nga dégg leen ci biir kenn du leen jiitu nee nañ jàkka ja bu dara amee feet ak ak ak jullit iid ak yooyu kenn du leen dàq réclamer wu ay jullit lañ nga dégg leen ñuy semer la le le vent panique ci biir nit ñi nga dégg leen ñuy ñuy ñuy nit ñi naan wuu gars yi bomb yi ñu yor seen kii yu bees yi ak seen avion de chasse yu bees yi ñu yor ay drone yoo xam ne biir fële lañuy ñuy toll doo leen sax gis ñoo moom xam nga ne mënuñoo xeex ak moom ñoom ak yu mel noonu ñooñu yu loolu kay mooy mooy pare nañu mooy fi dina bëgg ku leen encourager ñoom fa la ñuy commencer di def loo xam ne mooy tax di décourager loo nit ñi naafiq yi noonu lañ def léegi nag ñoom ñu indi seen dem boobu indi division ci biir julli ñi am ñenn ñu ne euh, ñii naafiq yi leen bàyyi ñu demee noonu nuqaatiluhum dañ leen di dañ leen di dañ dañ leen di dab xeex ak ñoom ñoom ñii di dem ndax indi ñu ba fii waaye bu ñu leen bàyyi ñu dem ñeneen ñi ne am ñeneen ñu ne non kenn du xeex ak ñoom nañ leen bàyyi noonu ñu dem seen yoon léegi nag loolu la suñu boroom ne lan moo tax ngeen di am ñaar ay position yu wute ci naafiq yi te xam ngeen ne buur yàlla moo leen toroxal def ñu tuuti sewal leen ci li nga xamante ni moom la jëf moom lañu fàggu ci seeni loxo ñoom naafiq yi waaw ñu yàq lu bari ñu yàq lu bari mu ne kama sabata comme li nga xam ne noonu la saxe ci li nga xam ne mooy fi saxiix ci saxiix loolu la saxiixay ni la nekk xadiis yooyu ñu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari waaye ñu ngi ci saxiixu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi raxmatullaahi alayhi bu dee riwaaye imaam al Buxaari bi raxmatullaahi alayhi ci kitaabul Maghaazi raxmatullaahi alayhi mu jële ko Euh, ci Abdullah ibn Yazid ci yoonu Abdullah ibn Yazid an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa ardaa mu ne euh, moom Seydina Zayd ibn Thabit mu ne raja'a naasun min ashaabi nnabii sallallahu alayhi wa sallam min Uhud wa kaana nnaasu fiihim firqatayni fariiqun yaquulu uqtuluhum wa fariqun yaqul laa fa nazalat famaa lakum fil munaafiqiina fi'atayn wa qaala innahaa taybatan fil xabas kamaa tanfi naar alxabas alfidda mu ne ah moom Seydina Zayd ibn Thaabit radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa mu ne raja'a naasun min ashaabi rasulillah muy riwaaya imaam al-Buxaari bi rahmatullah alayhi ci kitaabu at-tafsiir ci kitaabu at-tafsiir ci la ne baabun famaa lakum fil munaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum mu ne ñoom xaraja raja'a naasun min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom imaam Zayd ibn Thabit mu ne euh, dafa am keroog Uhud ay nit ñoo xam ne dañoo delloo min Uhud dañu génn ba dem bay waaj a jege kuffaaru Quraysh ni am ay nit ñu génn ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam ci mbooloo mi daal di dem ne dañuy ñibbi mu ne wa kaana an-naasu fihim firqatayn biñ nee nag dañuy dem nit ñi nekk deux positions fariqun yaqul uqtulhum ñenn ñi naan yonent bi alayhi salaatu gis nga ñiy dem rey leen ñoom ñépp ndax ñooñu na a wa fariqun yaqulu laa am beneen mbooloo bu na déedéet bu ñu def loolu ñu ne fa nazalat suñu boroom wàcc fama lakum fil munaafiqiina fi'atayn lan moo tax ngeen am ci naafiqi ñaari position ngeen def ñaari pàcc ñii naan nañ def lii ñii nañ def loolu wallaahu arkasum buur yàlla xamu ngeen ne moo leen alak ci dellu gi nga xamante nii ci lañu ñu dellu moo leen delloo ñu dem ndax ñooñu alxabiis alxubasa lañ ñu bon lañu mu génne leen kon loolu la imaam alxaafis ibn kasir rahmatullahi di wax foofu kon gis nañu riwaaye yi ñu ngi ci saxiix imaamul buxaari ak saxiixu muslim ibn alxajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ala al-jami' léegi imaam kii ne imaam Ibn Hisham ne imaam Ibn Hisham rahmatullahi alayhi mu ne bi nga xam ne naafiq yi ci lañ def loolu léegi ñu wax leen loolu ñu bañ dem mu ne wa zakara xeyru ziyaad an muhammad ibn isxaaq an zuhri mu ne tudd na muhammad ibn isxaaq eh, eh, eh, ziyaad al bakkaa'i raxmatullah alayhi mi nga xam ne moom imaam ibn hisham abdul malik ibn hisham raxmatullah alayhi moom mi nga xam ne ci moom la jële siiratu ibn isxaaq bi mu ne moom tudd na jële ci sëriñam di Muhammad mu jële ci imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi mu ne anna al ansaara yawma qaalu li rasuulillah sallallaahu alaa nasta'iinu bi xulafaa'inaa min yahuud fa qaala laa xaajata lanaa fiihim imaam kon ibn Isxaaq daldi solo ci xadiis boo xamante ne nii mursal ah mooy xadiis bi wérul ndax imaam ibn Isxaaq dane an da ko jële an ana la def te imaam az mooy da ko amul lu ko jokkale même bu dee ne am na yeneen xadiis yoo xam ne dañu ñëw nekk ay shawaahidam di wax lu mel nii yoo xam ne imaam ibn Sa'd soloo na ko ci at-Tabaqaat na ko noon imaam al yooyu ñoom indi nañ xadiis yu mel noonu waaye yooyu noonu wéruñ waaye nag xadiis bi am na yeneen xadiis comme yiñ la wax nii yoo xam ne day wane ne mooy ne mbir mi am na cosaan euh, même bu dee ne yenn riwaaye yi waxul ne Uhud la am na yenn yu ne Uhud la comme yu ñoom imaam Ibn Sa'd beek yooyu imaam al-Waaqidi rahmatullahi ala al imaam az-Zuhri kon rahmatullahi alayhi ne bi nga xam ne kon ci la Abdullah ibn Ubay ibn Salul daldi fàqe daldi dem yoonam yóbbaale mbooloo moom yépp mu ne lamsaar yi qaalu li rasulillah ñu ne yonent bi yaa rasulallah alaa nasta'iinu bi xulafaa'inaa min yahuuda mu ne eh, waa lansaar muy saxaaba yi ci waa lansaar ñu ne waa ahlul madina ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ala nasta'inu bi xulafaa'ina min yahuuda ndax dooñu may nag permission ñu daldi woo suñu mbokk yi nga xam ne suñu alliés yi bokk suñu alliés yi ci juif yi ñu woo leen ngir ñu jàppale ñu ci xeex bii ñu jëm ndax ah suñu mbooloo mi kat nii mu deme nii moom est ce que doo may permission ñu daal di dem gisee suñu alliés yi ci yahuud yi ñu daal di ñuy jàppale ci waa banu Nadir ak waa banu Qurayza ñu daal ñuy jàppale bu ko defee ñu mën a jàmmaarloo ak Quraysh fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne leen laa xaajata lana fiihim ne leen ñun soxlawuñ amuñu benn soxla ci ñooñu ci yahuud yooyu ñuy jàppale ci xeex bii tey kon loolu ñiy def loolu mooy riwaayu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi kantaa imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne waa banu salima ak waa banu xaarisa lamma raja'a abdullahi ibn ubay wa asxaabuhu hammata an tafshala fa thabbatahum allahu taala wa lihaadha qaala id hamma taa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyyuhumaa wa ala llaahi falyatawakkalil mu'minuun suuratu Ali Imraan aaya 122 qaala Jaabiru bnu Abdillah maa uhibbu annahaa lam tanzil wallaahu yaquulu wallaahu waliyyuhumaa kanta imaam Muusaa bnu Uqba rahmatullaahi alayhi moom mu ne keroog bi nga xam ne mu ne keroog bi nga xam ne ci la Abdullah ibn Ubay ibn Salul daldi delloo ak ñi mu àndaloon daldi dellu fi nga xam ne mooy Medina dañuy dëpp ñu wax wax ñu ne waaye yéen eh, eh, eh, eh laa wax seen yi ngeen di wax waaye ñun on rentre chez nous parce que fii xare naru fee am moom imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mu ne. bi nga xam ne ci lañu def noonu nag ne ñoom daal foo jaar dañuy dem mu ne waa banu xaarisa ak waa banu salima waa banu xaarisa salima tuutee des tuuti rekk a desoon ñu daldi yo daldi euh, fitna daldi xew seen biir te dara nag waralu ko lu dul li nga xam ne mooy désengagement wu naafiq yii nii ba ñu nar a fitna ci biir waa banu salima saxaaba yu màgg yooyu nga xam ne ci la waa ñoom abdullah ibn euh, amr ibn miñ la wax sànk ci ñoom la bokk mu ne tuutee des porop mu daldi indi fitna ci seen biir mu ne looloo lool la suñu boroom subhaanahu wa di wax bi moom lay wax ci suuratu ali imran naan id hamma taa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma mu ne moom imaam muusa ibn uqba mu ne loolu moo tax ci la suñu boroom daldi wàcce ne fàttalekul bi nga xamante ni id hammat bi nga xam ne ci la bëgg taifa taani minkum an tafshala tuutee des échec daal di dugg ci seen biir ba pare muy fitna daal di xew ci seen biir ba ak rayante war a am ci seen biir ndax wuute koo xam ne moom la ñu wuute ci naafiq yi nga xam ne non seulement lii ñu def génn ci arme bi noonu ne dañuy ñibbi ba mu indi problème ci saxaaba yi nga xam ne ñoom dëggu nañu bëggoon a xare contre kuffaaru Quraysin te xadis boobu noonu mu ne wallaahu waaye nag wallaahu buur yàlla waliyuhuma mooy ki nga xam ne nag mooy ki méngoo seeni mbir ñaari ñaari kuréel yooyu di waa bani salima ak bani xaarisa lool moo tax seydinaa jaabir ibn abdillah xadiis bi mu ngi ci saxiixayni imaam al buxaari li ñuy wax ak imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri naysaabuuri soloo nañu ko mu wa maa uhibbu annaha lan tanzal wallahu yaquul wallahu waliyuhuma moom mu ne moom euh, way man Seydina Jaabir aaya bii de akam ma sopp mooy aaya bi mu njëkkee wàcc mooy bi mu wàccee di wax naan id hamma taa'ifataani minkum an tafshala mooy boobu lu metti la la la wane ci ñoom mu mel ni ku leen gàcceel ñoom bi nga xam ne ñaari kuréel yooyu tuutee des rek ak yoon njox daal di leen dugg ak tamit déjà mooy daal leen kaawu le fait ñu bari nii daldi di génn ci arme bi ñu war a jàmmarloo kuffaaru Qurayshin yu bari yi waaye nag wallahu waliyuhuma mooy ki ngeen di dimbali moo leen jàppale moo tax Seydina Jaabir ibn Abdullah naan maa uhibbu annaha lam tanzil waay waay aaya maa bëggoon li li ko ci gën neex bëgg aay mooy li suñu borom ne wallahu waliyuhuma ne buur yàlla mooy ñi nga xam ne mooy jàppale waa banu salima ak waa banu xaarisa te moom seydinaa jaabir min bani salima Allah imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi kon ne mu ne wa madaa rasuulullah sallallaahu alayhi wa xatta salaka fi xarrati bani xaarisata fa dabba farasun bi danabe fa asaaba kullaaba sayfin fashtalla fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li saaxibi sayf shim sayfaka ay armide fa inni ura suyuufa satustallul yawm imaam ibn Isxaaq ne bi nga xam ne kon ci ashawtu noonu ci la waa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak naafiq yi daldi di ñibbee nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal doxam daldi uti fa nga xam ne mooy Uhud daal dugg fi xarati bani xaarisa ci quartier waa banu xaarisa fa zabba farasun bédana bi am benn fas ci fas yi ñoroon bu yëngal li nga xam ne mooy geenam fa asaaba mu daldi laal fas wi bi mu defee lool kullaaba sayfin wala kallaaba sayfin mu daldi laal fi nga xam ne mooy fi ñuy dugal jaasi gi ah, mooy ci catu jaasi gi mbar mi fi ñu koy dugal fi nga xam ne côté bi bi bi fu ñaw fi di di point bi di laal foofu noonu ah, Euh, mooy ci kaw fi jaasi ji mu daal di euh, yëngal fas yu yëngal geen gi mu daal di laal li nga xam ne mooy jaasi ji ah ki yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne li saaxibi sayfi boroom jaasi jooju ne ko shim sayfak ne ko dugalaatal sa jaasi ji bu baax ci biir bi mu gisee geenu fas wi daal di koy laal ndax fa inni ura suyufa sa tustal ndax tey eh, foog naa ne yaakaar naa ne jaasi yi dinañ leen boot ci tey eh, muy ci xare bii ñu jëm mooy xare la boo xam ne bu tàng la nar a doon moo tax imaam ibn isxaaq ne wa kaana rasulullah yuhibbul fa'la wala yantaaf bim ne saaxibu shayf shim sayfak fa inni ura suyufa satustallil yawm mu ne moom nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ku bëggoon alfa'l la mooy liñ la waxoon alfa'lul xasan waaye nag alfa'lul xasan mooy lu mu gis nii ci tur yéeg kom mu romb benn nit ne ko noo tudd mu ne ko man Saïd laa tudd mu gise ci ne a ah kon mbir yi nar naa baax xoole ci loolu noonu gise ci tur bi noonu tout le temps muy xool côté bu positif bi mu ne waaye nag walla yan taaf waaye nag du gaafal du gaafal de ñun moom léeg-léeg sax nga gis suñuy def loolu waaye beneen côté bi ñoom dañuy gaafal en même temps mais nag yonent mi alei saatu salaam walla yan taaf moo tax bi mu gisee yenn fas wi laal jaasi gi mun a ko dugalaatal sa jaasi gi ndax man kat foog naa te gis naa ne tey jaasi yi sa tustallal yow mu dinañ leen génne tey xadiis boobu dangay gis ne imaam euh, euh, euh, ibn Isxaaq ci riwaaya yiñ la waxoon ci la ko jële imaam ad-Daaraqutni indi na ko ci Gharaa'ib Maalik jële ko ci Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu waaye xadiis boobu noonu wérul muy xadiis boo xam ne bu da'if la ndax ci riwaaya bi dafa am benn matruk bu fa ne waaye kantaalim ne moom dafa bëggoon alfa'l loolu xadiis la bu wér boo xam ne imaam ahmad ibn hanbal solo na ko ci musnad bi jëla ko ci seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne kaana yuhibbu alfa'l alxasan wa yakrahu tira te lool sanadam bu saxiix la mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa mës bëgg alfa'l alxasan waaye bañ li nga xam ne mooy gaasal loolu da koo bañoon nag par contre imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi wa an abi duñu nettali li nga xam ne moo topp ci loolu mu ne summa ah summa qaala rasulullah sallallahu alayhi mu ne ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu jaaree xarratu bani xaarisa mu daldi wax saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne leen man rajulun yaxruju bina ala alqawmi min kasibin wala min kasabin min tariqin laa yamurru bina aleyna mu ne ana kan mu wax saxaaba yi radiyallahu anhum ne la ana kan ci yéen moo ñuy génne tey moo ñuy conduire mooy nekk suñu guide ci fi ñu jëm ñu dem fekki waa Quraysh waaye dañ leen di bett fekk jaar yoon woo xam ne dañuy fexe min kasabin yoon woo xam ne dinañ ñëw ba jege leen ñoom waa Quraysh te duñu yëg te duñu gis min tariqin ci yoon woo xam ne laa yamurru bina alayhi ahad mu ne mu génn ñu jaaral ñu yoon woo xam ne kenn duñu gis kenn duñu détecté ba ñu ñëw ba jege leen ndax jabalu aynayni lañ ne te yonent bi alayhi salaatu salaam moom la bëgg a dem te Uhud foofu noonu mooy dañoo jege. fa qaala abu xaysama axu bani xaarisa ibn alxaaris ana ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam abu xaysama ne axu bani xaarisa moom gisoon nañ ko di mbokk waa banu xaarisa mu ne ana ya rasulallah man yow ndaw yàlla li maay ki nga xam ne maa leen di tegtal xam naa yoon wi xam ngoo xam ne man naa la yóbbu ba ñu conduire armée bi ba ñu jege Quraysh te duñ ñu yëpp ndax dañuy teggi weneen yoon laa leen di jaaral mu ne fa nafada bii fi xarrati bani xaarisa wa bayna amwalihim nee na nag léegi nag ñu jóge foofu ñu dugg nag mu jaaral leen quartier bu waa Banu Haarisa boobu ñu nekkoon diggante quartier boobu la jël yoon wu jaar ci diggante quartier boobu ak ñoom seen alal yi muy seen tool yeeg yooyu ci yoon wi nga xam ne moo nekk diggante foofu fala leen jaarale moom Abu Xaysama mu ne xatta salaka bihi fi maalin li Mirba' ibn al-Qaydi wa kaana rajulan munaafiqan dariira basar mu ne mu daldi dugg ak ñoom ci yoon woowu di conduire armée bi moom Abu Xaysama radiyallahu an jaar ci yoon woowu diggante quartier waa Banu Xaarisa ak seen tool yeeg yooyu nee na ba muy duggee ci toolu ki nga xam ne mooy Mirba de Mirba ibn al-Qaydi de nag Mirba la tuddoon ibnul Qaydi benn waay boo xam ne Mirba la tuddoon wa moom dafa nekkoon Mirba mi boo xamul mooy kan rajulan benn góor la woon boo xam ne munaafiqan c'était un pur et dur naafiq un hypocrite par excellence la woon moom mii Mirba dariral basari silmaxa la woon en même temps bu mag la woon yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Xaysama di leen conduire jëmaleen Uhud bëgg a jaar yoon wuñ leen dul yége mu jaar ci toolu ki nga xam ne mooy Mirba ibn Ibn al-Qaydi mu ne fa lamma sami'a hissa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu min al-muslimin qaama yahsi fi wujuhihim at-turaab wa yaqul in kunta rasulallah sallallahu wa sallam fa an fa inni laa uhillu laka an tadxula fi haa'iti léegi moom Mirba comme que dafa silmaxa du gis bi mu déggee mooy nit ñi niñ baree bu ñuy jàll dañ ko yëg mu dégg leen mu dégg leen yëg ne yonent bi alayhi salaam la ak saxaabaan xaama mu mu fekk mu ngi woon ci tool bi mu jóg di tibb suuf di leen ko sànni wa yaqulu tanaan in kunta rasulallah naan yow yonent naan yonent ma ne saab saab hey yow bu dee ndaw yàlla nga yow laay la fa inni laa uhillu laka an tadxula fi haa'iti man permettre ma la permettre ma la ngay dugg fi nga xam ne mooy sama tool bu dee ndaw yàlla nga rek man sama tool moom permettre ma la fi nga fi jaar jël ay suuf di ko sànni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi mu àndal qaala ibn isxaaq imaam ibn isxaaq ne wa qad dukira lii annahu axada xafnatan min turaabin fii yadihi summa qaala wallahi law aclamu anni laa usiibu biha gayraka yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam la darabtu biha wajhak imaam ibn Isxaaq ne tuddal nañ ma ne moom Mirba keroog ibn al-Qaydi al-munaafiqul xabiis dafa jël benn tibb suuf tibb ci suuf si ci toolam bi téye ko ci loxoom moom seen maxala gisul waaye tibb suuf summa qaala mu wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne law a'lamu anni laa usiibu biha ghayraka ya muhammadu la darabtu biha wajhak naan maa ngi wàcc yàlla bu ma xamoon ne lii nii ma yor bu ma xamoon ne tibb suuf bii ma tibb di bu ma ko sànnee du dal keneen ku ci sa xar kanam bi lay ci yow lay dal yow Muhammad sayyidina Muhammad waat naa ci yàlla man Mirbaan dinaa jël tibb suuf bi ma téye sànni ko ci sa xar kanam bi yow yow yow sayyidina Muhammad nga xam bi mu waxee lool mu ne fab tara fab tadarahul qawmu li yaqtuluhu yi daldi gaaw uti ko nar koo pamti pamtee nar koo faagaagal ci saasa wiñ déggee muy wax lool yonent bi alayhi salaatu yor tibb suuf bi naan bu ma xamoon ne du laal kenn ku dul yow waxuma la fan laa mais ci sa xar kanam gi laa koy fëgg laa koy dóor rek saxaaba yi tëb uti ko nar koo faagaagal ci saase fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa taqtulu fa hadha al a'ma a'ma al qalbi a'ma al basar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen bu leen ko rey ah ah bu leen ko rey bàyyi leen ko ndax kat fa hada kii nii al ama silmaxa bii ngeen gis muy mirba muy moom amal bi waxu moom xolam ci boppam moo moo moo silmax mooy amul clairvoyance ndax naka la nit naan yonent bi alayhi salaam bu ma bu ma xamoon ne tibb suuf bii ma tibb du bu ma ko sànnee bu daal kenn ku yow ci sa xar kanam gi laa koy dóor bu dee ndaw yàlla nga daganalu la ngay jaar fii nga xam ne mooy sama alal jii sama tool bii bu fi jaar mu ne bàyyi leen ko ndax moom mii de ah mooy xolam ci boppam xolam ci boppam amal qalbi amal basar xol bi moo njëkk a muuru laata bëtam yi di muuru mu ne waqad badara ilayya Sa'd ibn Zayd axu bani Abd al qabla nahyi rasulillah fa darabahu bil qaws fi ra'sihi fa shajja waaye nag am na bi saxaaba yi di naroon bi mu waxee loolu ñuy njëkkante bëgg koo rey daa am ku leen ci jiitu muy Sa'd ibn Zayd di mbokk waa bani Abdul Ashhal laata yonent bi alayhi salaatu di leen dox bu leen ko def dara fëgg na ko benn euh, mooy flèche yi fi mu koy jaarale arc bi moom la dóor ki nga xam ne mooy Mirman daal di toj bopp bi moom Seydina Sa'd ibn Zayd xam naa tey dañuy yem foofu ci jotaay bii di ñëw ñu wax tuuti ay mbiram daal di continuer fi nga xam ne moom lañ yem muy yoonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di jëm Uhud